di hadiisu Seydina Abu Umaama Sudayy ibn Ajlaan al-Baahili radiyallahu anhu mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na arada alayya rabbii liyaj'ala lii bathaa'a Makkata dahaban qultu laa yaa rabb walaakin ashba'u yawman wa ajuu'u yawman aw qaala thalaathan aw nahwa haadha fa idaa ju'tu tadarra'tu ilayka wa dhakartuka wa idaa shabi'tu shakartuka wa hamidtuka allah imaamu Tirmidi ne haadaa hadiisun hasan wa fil baabi an Fadaalata bni Ubayd waaw mu ne Seydina Umaama Abu Umaama radiyallahu anhu mu ne yonent way saa saa nee na sama borom daf ma gaaral ngir mu defal ma xeeru Makka yi moo tax yeneen yi dana jibaalu Makka yi xeeru mu defal ma ko oor lépp pour man yonent bi alayhi salaam qultu ya rabb la ya rabb waaw boromam proposé ko boo bëggee ma defal la xeeru Makka oor boo xam ne yow Seydina Muhammad yaa koy gérer yaa ko moom nee na ko déedéet la ya rabb ne ko déedéet yow sama borom walakin waaye li ma tànn man rasulullah di sa naw ashba'u yawman wa aju'u yawman mooy di di suur tey di xiif suba wax naa la suur gi du suuru lekk ba nga miir ba nga dell nag doo mën a tee dox déedéet dina suur léeg-léeg comme ni ko sayyidna sayyidatu Aisha waxee fii ne ma shabi'a alu muhammadin min xubzi sha'irin yawmayn mutatabi'ayn hatta qubida waaw ma suñoo suur ñu ci wàllu mburu muñ defare ordre ñaari bés yu tegaloo kon mooy dina mën na xew benn bés par tey bu xiifee tey bu suuree tey xiif suba moo ne man loolu laa gërëm waaye ashba'u yawman wa aju'u yawman waaw suur bés xiif bés waaw aw qaala salaasa wala ñetti mu wax ko ñetti yoon aw nahwa hada wala lu mel noonu fa idha ju'tu mu ne sama borom mu ne borom bi bu ma xiifee tadarra'tu ilayka wa dhakartu bu ma xiifee xiif dalay delloo ci sa borom ilayk bu ko defee ma toro dina toroxlu jëmaat ci yow wa zakartuka ma fàttale ko la dina tudd yow borom bi wa idha shabi'tu boo ma defee ma regg ma lekk ba suur shakartuka ma sant wa hamidtuka ma daal di ah sant la ma jëf waaye dëkke di la di la sant sant gu du jeex ma defal voilà kii kay xam nga ne kon moo ko tànn <laughs> waaw loo ko akbar yaa nga ak gis mooy lii naa lay wax nii <laughs> kon mooy yenent bi alei saatu salaam lii daa fekk moo ko gërëmal boppam façon dund gii moo taxoon ma waxoon la ca jataay yële ci buntu bële ya laysa an ajzin mukk ci daa nekk ci ñàkk koo man te gis nañ keroog Sayyid Ibn Mas'ud nee na bi ñu bi mu ko fekkee mu tëdd ba yenn saxaaba yi ñëw gis trace yi ci yaramam bi nañ ne ko mais yonent bay saa saam xanaa bëggoo ñu defaral la li nga xamante ne mooy ak laltu mu ne déedéet waaw mu ne déedéet allahu akbar boobu nga gis ne ñoom dañ koo laaj am na benn jigéen <laughs> am na benn jigéen <laughs> allahu akbar hein dafa ñëw Sayyidatu Aisha moo ko nettali nee na dafa ñëw ci kër gi way gis laltu gi gi yonent bay sa sam doon tëdd ko wax mii mu gis ni way lii mooy lal bi ngii la yonent bay sa sam bi tëdd mu dem indi beneen ya allahu akbar waaw mu dem indi beneen <laughs> bi mu indi beneen <laughs> ah teg ko fa yonent bay sa sam nee na dafa dugg si rek mu ne ma yaa Aysa lii lan la mu ne ko ah diw de moo ko fi indi mu ne ah waaye nag mu ne mu ne mu ne moo ko fi indi yóbbu dee na boobu moo ko yóbbu mu ne ko déedéet indi laa teel lan ma sama boobu waaw indi laa teel ma sama laltu ba nga xam ne ci lan la woon gisoon nañ ko ci bii passé ci jotaay bee ñu min liif ah nga xam ne adam la der lan doon tëdd der la der peau d'une bête d'un animal bu ñu wulli yeneen way saa saam ci la doon tëdd teg ñegenaay goo xamante ni nii ci caru tàndarma yi hmm, moom la mahsuul moom moom lañ ko entouré loolu la doon teg bopp bi moo tax bu ma soon a tëdd affaire day def trace ci moom ñu ënd ëndil ko lal bu gën a baax yeneen way saa saam ne delloo leen bii te ngeen indilaatul ma li ma yoroon <laughs> ñoom say nam du Mas'ud nga gis ci loolu saxaaba yi nga xam ne ñoo yàgg nekk ak yonent bay saa saam ni ñuy doxale ñoom Ibnu Mas'ud nee na ñun dañ koo waaw yeneen ki bay saab saab est-ce que duñ la utal lal ko gu gën gi ah, waxoon nañ la riwaay Seydina Omar bi bu bi nga xam ne moom ci boppam moo ko nettali ba yonent way saa saa bañ ne dafa fase soxnaam yi waaye na ko noon Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa anhu wa ardaah waaw nga xamante ne ku ci nekk boobu da laaj waaye yonent way saa salaam ah, la law ittaxadnaa laka witaa ci Maodo Mdou Mas'ud mais nag waaye saa saa buñ la jàppaloon utaloon la benn laltu lal boo xam ne moo gën bii moo gën a nooy bii mu ne man ak àddina lan la man lan laa am ak àddina maa lii wali dunya ah. gis nga ñooñu dañoo laaj Seydina a daal daal kii affaire métti ko muy jooy mu a ko loo jooy mu ne ko damaa xam ne wallahi yaa gën a tedd dafa yàlla Kisra Kaysar te ñoom ñu koy fo waaw mu ne ko ndax gënawoo ñoom ñu am àddina ñun ñu am alaaxira mun a ko aka kay waaw mun a ko mbir mi nag noonu la waaw kon mooy ñoom dañoo laaj ñëwuñu rek jëm jëli dara rek indi loolu da ngay gis alors que femme bële waaw xam nga femme dafa gën a émotionnel tamit waaw te tamit mooy comme que yàggul bi day day wane ne yàggul ak di fa euh, nekk ak yonent way saa saam ndax góor ñuy yàgg ak moom ñoom li ñuy xam ci moom moo tax ñu xam ne ah kilifa gi moom loo ko bëgg bëgg gis loo xam ne jàpp nga ne war nañ koo soppi ci këram gi du da ñëw rek jëndi affaire yi ñëw rek soppi déedéet laa jël ndigal ba pare waaw moo tax ñoom ñu laaj ko yonent bi sa salaam mu ne leen man ak àddina du dara waaw jox leen misaal mam leen waxoon kanta ndaw si moom daa ñëw ne sayyidatu Aysa way lii mu dindi ko <laughs> indi leneen yonent bi saa salaam ñëw nañ ne delloo leen ma bi fi newoon <laughs> voilà <laughs> waaw loolu ñu ci jàngale ndigal moo gën saa su ne surtout yu mel noonu ak loo mën a def waaw dëgg la surprise léeg-léeg baax na indi loo xam ne ah kii la hadiya la loolu mën naa ne loo xam ne da nga war a soppi ci këru kilifa gi kilifu borom kër këru borom xam-xam bi loolu <laughs> loolu laaj ko ci ndigal waaw eh, sëñ bi de ertatam bii <laughs> te ñun ñuy war ay ay ay ay ay ay ay ay lii BMW waaw ay lii ci ay Roma Ferrari <laughs> Roma Roma euh, Alfa Romeo ay Ferrari yu nekk la war ñun suñu oto yi ay top yo too waaw yu électrique yéeg yu am hybride yi la war suñ mi nag moom yor ki yam <laughs> bii i R4 nga xamante ne nii <laughs> modèle ya bam jeexee yow boo ñëwee ah bëgg koo utal baax na nga laaj ko ci ndigal bul ñëw rek <laughs> waaw laaj ko ci ndigal waaw loolu mooy li nga xamante ni mooy gën a mooy gën a nekk lu jëppook li mu deme noonu allahu akbar waaw te yeneen ci waay saa saa xam nga am na xadiis yu naan comme yi Sayyidatu Aisha wax mais hmm? te al imaam Ibn Hibbaan solo na comme ni ko imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala tuddee bi muy sarah hadis bi mu ne Sayyidatu Aisha dane man haddathakum képp ku leen nettali kële anna kunna nashba'u min at-tamri faqad kadhabakum waaw ku leen ne ñun waa kër Yonent bay saa saam doon nañ suur ci tàndarma wax na leen lu amul waaw waaw <laughs> mu ne falamma futihat Quraydatu asabna shay'an min at-tamr wal wadat mu ne dañu ubbee euh, euh, Qurayda banu Qurayda yahud yooyu la génne leen fa nga xam dañoo bari woon alal ci wàllu tàndarmaa yooyu ñun am na luñ ci doon mos mais tekkiwul ne dafa doon yaataaju affaire yi bari de mukk déedéet déedéet te noo ko noonu rek Xaybar it noonu la waaw waaw nga xam ne bañ ko ubbee dañ doon wax Sayyidatu Aisha nee na dañ doon wax naan al-aana nashba'u min at-tamr waaw tey moom kon dinañu xiif kon dinañu suur ci tàndarma waaye malgré loolu taxul ñu suur ñu suur ci ah <laughs> waaw ndax gan yeeg ak yi nga xamante ne yonent way saa sam même bu ko ndi woon nit ñi ñàkk day jël jox leen ko waaw allahu akbar kon nag mu ngi noonu mooy kon ñoom seen xaal li ci ëppoon da nga doon gis ne xat-xat la woon moo tax imaamu Nawawi tudde lii wax xasuun wa xusuunatil aysh ak mettitu xat-xatu dund waaw akbar waaw noonu lañ doon dunde waaw ba saxaaba yi ci boppam noonu lañ ñëwoon bi ñu jógee Medina fële euh, Makka ñëw ñu ay doxandem la ñoon muhaajiruun yi ñoo leen euh, ansaar yi ñoo leen doon jàppale waaw ñoo leen doon jàppale waaye bi nga xam ne ci la xare yi am biñ ubbee nadirat yooyu après ci lañ ne bon ba pare di leen jox seen gëléem yéeg yooyu ñu leen di ratt di naan yonent bay sa sam dañ ko ko doon defal comme li Sayyidatu Aisha di wax hadith bi ñuy gis ci kanam bi ci tegu waaw nga xam ne ci seenu mbaax doon woon rek moo nekk ñu inconscient ci xaalu ay ay pauvre yoo xam ne ñu ngi dund ak ñoom quoi te ñuy seen bokk ci wàllu diine ñun nag waxuma la dara dañuy nekk suñu bokk ci wàllu diine ak deret ak lépp ñu dem ba miin ak mbon mooy ñii seen ñàkk gi mel ni c'est normal quoi waaw nekk ci ñàkk gu doy waar. mais tuusiwul kenn ci mbokk yi nga xam ne yàlla may na leen lu bari te ñu ngi dimbali ñaareel bàyyi seen mbokk yi dañuy jàpp ne lii c'est normal waxoon naa la boo ñëwee dajale leen ne damaa bëggoon nag ñu waxtaan ci mbiru diw ñu ne la kan nga diw waaw léegi nga ne mais xaal bi mu nekk nag wax dëgg yàlla waroon nañ ci jóg ku nekk bu dee am na luñ ko mën a jàppale gaa ña yow dañ ñoo ndax dañoo miin mbon wal iyaadu billah waaw te man lam yarham laa yurham na. la waxoon Seydina al-Aqra' ibn Haabis ba mu fóonee doom yi naan ko eh ma am naa fukki doom mosuma see fóon kenn gisoon nañ xadis boobu. yonent way sa sam xool ko xoolu do <laughs> yéemu ne ko man lam yor man lam yarham lam yurhama waaw képp ku dul yërëmaate kenn du la yërëm waaw ñun nañ def attention ndax loolu bokk na ci li nga xam ne day waral day waral wowu xol gis sa mbokku jullit sa mbokku ah doomu aadama alayhi salaam ci ci difficulté yow il te laisse indifférent il te laisse de marbre wow xol lay lay waral ci nit bu dee sax àggu ci ba pare nag mu ngi noonu lii mooy li nga xamante ne nii moom la yonent bi saa saa doon dundee te gisoon nañ xadiis bi Ahmad ak imaamu Tirmidi yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo ko nettali woon bim naan yonent bay saa saam nee na laqad ukhiftu fi llahi wa ma yaxaafu ahad wa laqad udiitu fi llahi wa ma yudaa ahad wa laqad atat alayya thalaathuuna min yawmin wa layla ma lii wa li bilaalin ta'aamun ya'kuluhu dhuu kabidin illaa shay'un yuwaariihi ibtu bilaal Allah <laughs> Allah waaw mu ne man yonent bay saa salaam laqad ukhiftu fi llahi wa ma yaxaafu ahad mu ne tiitloo nañ ma ci yàlla te tiitloo wuñ kenn jamono joojale waaw xokkatal nañ ma waaw makka lu ne teg nañ ma ko fa ngir ma ba sama diina ji te jamono jooj defuñu ko kenn ndax gaa yaa ngi doon nëbbatu moom moo fee ndax moo woote moom la borom bi ne ko fasda bima tu'mar wa arid 'anil jaahiliin wa anzir 'ashiirataka al-aqrabiin waaw kubbal sa mbokk yi sa famille yi nga xam ne ñoo la gën a jege lu nekk dégg na ko ci waaw te tabbat tabbat laka sa'iral yawm ba ne baba abu lahab ni ko wax ak yéen la doon xokkatal ak lu ne mu ne laqad ukhiftu fillahi wa ma yaxaafu ahad tiitloo nañ ma ci am solo jamono joo xam ne kenn lañ tiitloowul ci yàlla waaw mu ne wa laqad udiitu fillahi wa ma yu'da ahad kaman rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lor nañ ma ci yàlla jamono joo xam ne loruñu kenn wa laqad atat alayya thalathun romb na ci man maali aw ma wali Bilaal ak Seydina Bilaal mooy ñoom ñaar ko doon dund tartar yooyu ñoo ko doon dund <laughs> ah, wu res mën a lekk Bilaal amuñu ko woon loo xamante ne nii trente jours un mois boo yow la nga ci ñoom ñaar rasulullah ak Seydina Bilal ah nga xam ne lañu ci am ci trente jours yi buñ ko dugalee ci ci poqataanu Bilal lañ ci lekk poqataanu Bilal nëbb ko Allah gis ni kon dund gi doon dund te loolu moo doon Makka bi ñëwee Medina nga ne ah bon affaire yi da ubbeeku kii yi waaye lii Sayyidatu Aïsha wax noonu la doon dundee continuer maa shabi'a aalu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min xubzi sha'iir yawmayni mutataabi'ayni hattaa qubida waaw masuñoo suur ñaari fan yu tegaloo ci mburu moo xam ne ci orge lañ ko defaree ci bala yu baax yi waaw ba ni mu génne àddina bu ñu suuree tay du ñu suur suba allah waaw <laughs> Allahu akbar kon nag mu ngi noonu de waaw tadu an ajzin du dafa dafa daf ko daf ko wañu waxati ko de <laughs> du daf koo ñàkk man de dafa waroon a ñàkkul woon a man a eh, eh, eh, am ay yu yaatu ci wàllu dund bala ñoo jeexal bunt bi insha allah imaam indiwul gisuma mu indi hadis boobu waaye nañ la wan bu woobaa mais saxaaba yi ñoom itam noonu lañ meloon ñu bari ci ñoom <laughs> mooy affaire bi affaire bi c'est ex c'est extraordinaire xam ne la ci bari saa saa même buñ nee buñ jëlee lu mu wageeg yooyu teg nee mooy lim doon représenté ci jullit ñi rek <laughs> muy ak ñim jiite woon ñëpp ak borom alal yi àndoon ak moom ñoom Seyna Abu Bakar ñoom Seyna Abdurrahman ibn Awf Seyna Usman radiyallahu anhu masutee wax kenn indi lii jëlal lii wala nañ may jox lii waaw nangam ak nangam te moom soxlawul woon sax moom li nga xam ne alal yi nga xam ne moom la ko borom bi jox ngir moom da koy jëlaat séddale ko <laughs> moo tax nga gis ko mu mën a jël montagne aw xur woo xam ne lépp ci ay jur la mu saraxe ko jox ko benn waay kaw kaw ba ñëwoon ne ko yow yonente bay sa tam atini mimma ataka Allah waaw jox ma ci li nga xamante ne moom la la yàlla jox waaw yonente bay sa salaam daal di jël benn xur woo xam ne ay jur yu fees dal ay gëléem ak xaraki bëy mu ne ko gis nga ni le waaye xool ne waaw gën ni tóopoo yoo xam ne da ngay xool ba bët yàpp waaw mu ne ko demal nga jël waaye nag kat man ma jël man kese ma jël ko waaw jëlal waa ji gëmewu ko kaw kaw bi mu jël affaire yi di leen di ñuy dem moom demee dëkkam laata muy agsi la taxaw ca araba yu yuuxu yaa xaw yéen samay nit gaa daw jàppoon ne musiba xew mu naan leen gaaw leen dugg ci l'islam laa wax anna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr way dugg leen ci diine ji ndax ngeen ne muhammad sallallahu alayhi wasallam mi day joxe joxe ku ragalu ku ragalu ñàkk ah xam nga loolu benn affaire la xam nga nit mën naa tabe di joxe mais day sóoraale ëllëg waaw loolu am na te du xasee de loolu ak trésor <laughs> waaw ku nekk fa nga tollu quoi waaw Seydina Abdurrahman ibn Awf gis nañ keroog bi yonent bay saa saam diglee euh, kii ci euh, saraxe dafa xaaj alalam jël lenn li indi bàyyi lenn li Seydina la dox waaw Seydina Aboubacar moom daa ñëw joxe lépp yonent bay saa salaam ba Seydina war naan non moom fu ñu njëkk fu di def lu baax moo raw tey moom dinaa daa ko raw. ñëw jël xaaju alalam jox Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu non jox yeneen tubaab yi saa saa ñëw toog nag di xaar Seydina Abu Bakar ñëw joxe yeneen saa salam mel ni borom bi da koo xamal affaire mu ne euh, Omar <laughs> yow loo bàyyi sa waa kër mu ne ko man de sama alal gi laa xaaj ñaar benn baa ngi nii beneen bi ma bàyyi sama kër. mu ne ko yaa Abaa yow kantaayu Abu Bakr law loo bàyyi sa kër mu ne man de sama alal ji yëpp nekk nii moom laa la jox yàlla ak yonentam laa bàyyi yël sama kër la ko Seydina Omar ne mukk mukk mukk c'est kii kii kenn du ko kii kii ma foo man ne tey li def <laughs> xam nga kooku kooku ku nekk salaam nag da joxe joxe ku dul ragal ñàkk lu muy ragal saahibul qalbil mu'allaq bi rabbih waaw boroom xol bi nga xamante ne nii boromam a koy gérer te ci moom la aju kooku dina ragal ñàkk mukk moo tax da doon joxe tarixil mursala moo ngi noonu tabe ngelaw luy naaw di dem tax dooru woon sélectionné waaw waaw mooy kooku nga gis muy joxe lool ngay gis këram ñu toog ci weer laa wax ci du fa tàkk dañuy këpp ci comme ni ko Seydou Dore di waxe <laughs> Allahu akbar <laughs> ci hadis bi ñuy ñëw <laughs> kon. loolu lu ama am solo la loolu lu ama ama am solo loo xamante ne nii day wane ne ah ah <laughs> eh, yonent bi alayhi salaam mooy ay mbiram ni borom bi kii rek waaw yi ko borom bi ràngool ràng ci ci meloom yi alqaabidu albaasitu waaw waaye mooy ki nga xam al mughni ah, mooy woomalaa ni liñ joxe lu bari waaye li ngay gis benn bés mu mel ni sa amul dara dara dara dara waaw muy lépp la doon la doon incarné <laughs> lépp la doon incarné wallah waaw loolu loolu loolu yéeme na <laughs> waaw wallahi ma shabi'a min xubzin wa lahmin fi yawmin marratayn am na beneen Sayyidatu Aisha la ko naa yàlla ne yonent sa sam masula suur ci mburu ak yàpp ci benn bés ñaari yoon lekk ci comme ni ñuy def ñun <laughs> aña mburu ak yàpp reere wat ko tufe aña mburu ak yàpp <laughs> reere mburu ak yàpp mukk ma sula xew bu xewee benn jeex na du xewaat waaw <laughs> wakk laa ilaaha illallah kon nag mu ngi noonu noonu ah. noonu moo doon xaalu yonent bi salaam te nii moom la saxaabaam yi meloon li ma la doon a sànq ne la dinañ saasaam loolu meloon mbir yëpp nekk ci loxoom maa afa allahu boroom bi di wax yooyu yëpp ba pare maa ataakumur rasuulu fa xuduhu moom moomu di joxe mais quand muy dund dund gu mel nii quand ba saxaabaam yi di ko gis di jooy ci xaal bi mu nekk bu tëddee ba jóg ak ñàkk lekk geeg ni muy xiife comme keroog Xaybar kii Xandaq mu xiif ba takk ci biir bi ay xeer waaw ngir bañ a daal akbar comme niñ koy gise ci bunt bi eh, dinañ indi eh, al imam dina indi ci eh, yooyu allahu akbar allahu akbar mooy même saxaabaam yi ko ñi ko xalifaam yi noonu lañ meloon gis nga Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar bi mu xalifa dafa da da mais mais dafa benn bi la doon sol moo tax bi muy génn àddina ñu naan ko ay yére beneen mën a déedéet aljadiidu kiy dund moom la moo gën a yellu yelloo sol yére bu beer kantaa man sama yére bii nga xamante yére boo xam ne buñ la soolee li ëpp ci nit ñi ci dëkk yi la jëm deret ji mooy day day day day day yàqu loolu moom jarul ñu koy utal bu bees bàyyi leen maag li may wax allahu akbar Seydina Umar ibn al-Khattab dinañ ci ñëw surtout moom <laughs> nettaleem ma day sànn ba muy xamal saxaab sa kook saxaaba la woon te ko ñu bari nag ñuy def ñuy lekk lekk bu neex maa leen ko gën a xam waaw waaye nag <laughs> non loolu dinañ ci ñëw nañ bàyyi <laughs> nañ bàyyi insha allah nga gis te ñoom lépp lañ yoroon ñépp ñi doon xiif ñoo leen doon jox ñuy lekk mais ñoom boo leen gisee da nga da nga naan mais c'est pas waaw c'est pas vrai ñi ñi mi kii kii mooy diw moo tax Seydina Omar am na benn jour bi ci yonent may bi mu gis fi mu tëdd noonu mooy jour muy wax ci affaire Sayyidatu Hafsa boobu ak Sayyidatu Aïcha boobu seen problème boobu daal di woon euh, trente jours bàyyi soxnaam euh, weer boobu leen bàyyi fee nekk ci benn hangar Seydina Omar am na benn waaye nee na ma ñëwee mais lal ko gi mu tëdd trace li muy lekk ma xool li mu fay lekk noonu gis loo xamante ne nii mais rek ma jël commencé jooy manatuma euh, téye sama rongoñ yi quoi Allahu akbar te temps yooyu mooy jamono yi nga xamante ne nii lislaam bi yaatu na ubbi nañu Makka ubbi nañ fu nekk gox yaa ngi jëw Banu Nadir ubbi woon nañ ko lépp moo tax boo déggee saa Sayyidatu Aisha naan bañ ubbee Banu Nadir ñu ne léegi dinañu euh, euh, suur ci tàndarma boo yaakaaree ne mooy affaire yi mooy nax nga sa bopp de <laughs> waaw <laughs> kon nag Allahu akbar waaw bay li ci doy waar xoola keroog bi muy bi muy dem di di aji hein ñaata ñaata ñaata gëléem la yóbbu saa gëléem la loj keroog lillah jox ko way ñàkk ñi ñu lekk ñu dunde ko <laughs> mooy gis nga mbir yooyu soxla boo amee problème mu lijjanti ko alors que moom keroog dañuy toog biñ mën a dara ñetti weer te gaa yi lekk ndawal moo leen ndawal te moom bu suur bi ñaari yoon ci ndawal ci bis lu nekk ay tàmbal maa ndox lay dunde te mooy bu ci jotee allahu akbar kon nga gis kon li yoo doon dund lëkkaaleeg suñu bunt bi fadlul juwaan yonent bi sallallahu alayhi li gën la ko borom bi tànnal waaw ak dund bu mel nii nga xam ne yàlla xam na ne ñun bépp sëriñ boo xam ne dañ laa xam ngay dund nii ñi xamul dañuy jàpp ne kii amul dara fa yàlla waaw parce bu amoon quand même dara fa yàlla xam ne lu mu génn ci dund bu walla kaana gi dañ koy woowe dañ naan lii dund bu walla kaana la walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah ndax lan ñooñ seen bët la fi ñuy xoole waaw jàpp nañ ne ku ku gine ku jege yàlla wala ku nekk sëriñ wala loolu da war a bari lii wane ne yow yàlla kii da ngaa déedéet alors que loolu njuumte la waaw ndax àddina bi borom bi dina ko jox ku mu sopp dina ko jox ku mu sopp waaye nag la ne fa yàlla ci ngërëm ci yërmande ah loolu du ko jox ku dul ab soppeem kon nag yeneen tubaab yi saa nii la doon dundee. Allahu akbar xam nga moom la borom xilaas doon wax <laughs> inna ta'ama waaw yeneen tubaab yi saa saa daa nekkoon koo xam ne mulazimul ju'i mulazimul ju'i bil ahjaari muntasira lakinna dhalika ma qad kaana min yatamiya <laughs> waaw waaw inna ta'aami maa fi batnihi ijtama'a wa lam yakun qattu shab'aanan min at-ta'mi lahu thalaathuuna yawman maa yazuuqu siwaa maa kaana ibtu bilaalin damma min ta'mi Allah <laughs> yamurru shahrun aw shahraani min zamanin wa lam tara al-'ayna fil abyaati min hadami loolu mooy ah <laughs> hadiis bi ci Imaam An-Nawawi rahimahullah mu ne mulazimul ju'i yonent bi saa saam da doon takku xiif bil ahjaari muntasiran day xiif bay su dikk sukkandiku di di dimbalikoo ay ay xeer yu muy takk ci biir bi ngir bañ daan mu ne laakin na zaak zaalika maa qad kaana min yatamiya ah bul yaakaar ne ci lottu ak ñàkk mën a am lu mu dunde lu tedd ta màgg moo tax muy def yi ah. mooy moom moo ko gërëm mais bu bëggoon le contraire dund gu neex rafaahiyatul aysh kenn du ko dàqale waaw waaye daa xam ne loolu loolu moo am solo ci àddina bi allahu akbar comme li mu wax boroomam léegi ci hadith sayna bi gis nañ ko kon moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko ne ko yi ma defal la ko or nga moom ko mu ne ko déedéet ya rabb laa ya rabb waaye may suur bés di xiif bés allah kon kooku kooku dafa moo tax ma yàgg laa wax nekkul ci loo xam ne lu mu lottu la de ci lottu moo tax comme ñi nga xam ne dañ naan dañoo dem ngër ngëri ba na ci àddina lu ne bëggoon nañ koo am waaye mu juñ ko am ñu ne bon finalement ñu résigné wu ne dañoo euh, dañoo dëddu àddina te dëdduwuñ dara àddunaa leen dëddu yonent baay saa saam sori woon na loolu allahu akbar waaw munaazimul ju'i bil ahjaari muntasiran lakinna zaalika maa qad kaana min yatami waaw mu ne inna at-ta'aamayni maa fii batnihi ijtama'aa wa lam yakun qattu shab'aanan min at-tu'ami waaw gis nga ñaari plat <laughs> waaw maa shabi'a aalu Muhammadin min xubzi sha'iirin yawmayni mutataabi'ayni hattaa qubila loo <laughs> gis nga ñaari plat ba soro feesaloo ci biir euh, euh, dajaloo ci biiram loolu nag mooy mu lekk plat léegi teg ci beneen plat loolu la ñuy wax mais teg tekkiwul ne plat boo xam ne dafa am ay. ay ay ay xeet yu bari yuñ ci def waaw plat boo xam ne am na ceeb am soos am yooyu non loolu da ciy lekk waxuñu loolu waxuñu loolu de mooy yow nga lekk maafe ba pare jël ceebum jën dóoraat loolu loolu <laughs> yonent ba sa sa takos ñu naan déet nga dóor sa ma su koo def <laughs> exemple fay <laughs> loo may xeeloo <laughs> yow moom de façon ci benn ngay yow boo njëkk rek boo bàyyi gañe ci yow da nga ciy dóor bay noo yëg ah. yow moom mën na nga wax ne wala lam ca teg la walam yaku qattu shab'ana min at-ta'mi mooy du du du suur gi doon na am waaw comme ni Sayyidatu Aisha waaw ne xubzu sha'irin ma shabi'a alu muhammadin min xubzu sha'irin yawmayni mutatabi'ayn waaw ndax fële mu ne borom bi déedéet ah baa defal ma kii makka yi lépp di ay or waaye déedéet damay suur regg bés xiif bés waaw mooy du regg ñun yi ñu xamee waaw <laughs> loolu masu koo def jamais ci ñam <laughs> waaw lahu thalathuna yawman maa yazuqu siwa maa kaana ibtu bilalin damma min tu'un passé doon na passé trente jours li ñu wax leen sànq ci hadith bi nga xam ne moo nekk ci musnadul imam ahmad ak ki nga xamante ne mooy al imam at-tirmidhi que ne laqad ukhiftu fi llahi wa ma yaxaafu ahad waaw wa laqad uzitu fi llahi wa ma yu'za ahad waaw hadith boobu lay wax nii ne trente jours guddeeg bëccëg da koy paase du mos dara ci loo xamante ne nii lu muy lekk lu dul loo xam ne buñ ko dugalee ci poqataanu Bilaal mu nëbb ko radiyallahu anhu waaw kon kanta yamurru shahrun aw shahraani min zamanin walam tara la aynu fil abyati min hadami loolu mooy hadith bi ñu war a gis insha allahu taala dama ko ci bëggoon a teg mais affaire bi eh, eh,